baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu ida qumtum ila alsalaati fagsiluu wujuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn wa in kuntum junuban fattaharuu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaa'iti aw lamastum an-nisaa falam tajiduu maa'an falam tajiduu maa'an fatayammamuu sa'iidan tayyiban famsahuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu maa yuridu allahu liyajcala calaykum min xarajin walaakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma nicmatahu calaykum lacallakum tashkuruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom benn euh, fukk no no juróom benn bi walla juróom benneelu laaya bi ci saar bi kon muy laaya bii nag ñu war a gis moo siiwe ci laayatul wudu muy aaya bi nga xam ne mooy wax ci njàpp mooy leeral li nga xam ne mooy njàpp li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daldi faratal ci xeetu salawaatullaahi wa salaamuhu waaye nag njàpp daa nekk loo xam ne xeetu njëkkee yit dañ ko doon def waaw loolu it loolu lu jara bàyyi xel la mooy du loo xamante ne nii mooy ci xeet bii la wéetoo déedéet kon nag mu ngi noonu laaya bii moom lañ gën a miine ci laayatul aayatul wudu laaya bi nga xam ne mooy leeral li nga xam ne mooy njàpp waaye it dañ koy wax aayatu tayammum est-ce que moom mi ak aayatu nisaa yi ban la ci laaya bay wax tamit nga xam ne lu mel nii lay wax loolu wuute la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye lu ci man di doon aayatu tayammum mooy laaya biy wax ci wàllu tiim ndax da koy leeralaale fii naka noonu laaya bi nga xam ne liñ njëkke muy njàpp da koy leeral léegi nag suñu boroom nag tabaaraka wa ci laaya bii lim fi tudd mooy ci wàllu njàpp moom la ñuy njëkk a wax insha allahu taala après dooru dugg ci tiim léegi nag nga xamante ne nii mooy li mu wax ci wàllu njàpp gi fii mooy li nga xamante ne farata yi kese la wax cëru jàpp yi yi nga xam ne yooyu lañuy ñuy raxas wala yi nga xam ne dañ ko ciy masaa yooyu rek la la tudd waaye tuddul yi nga xamante ne nii ñoom ñooy sunan yi mooy sunna ye ngëneel yi ci wàllu njàpp loolu tudd ko bu soobee suñu waram tabaraka wa taala dinañu wax après ci lu gàtt nan la ñuy jàppee bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala bu kenn nag ne non jàpp moom mën naa ko non loolu sax moo moo mooy problème bi voilà le fait que ñépp jàpp ne fii mu ne man nañu ko di def di def noonu ndegete yoo léeg-léeg ki njuumte la ñuy dëkk loolu moom lu jara seetaat la wallahu taala alam kon nag suñu boroom na yaa ayyuhal ladina amanu i yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm te dëggal ida qumtum mu ngeen jógee ila salaati bu ngeen jógee bëgg a jëm ca julli daldi bëgg a jëm ca julli nan ngeen di def fasilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam yi wa aydiyakum ak li nga xamante ne mooy seen loxo yi ilal marafiqi ba ni nga xamante ni ca seen conc ya wamsahu te na ngeen masa bi ru'usikum ci li nga xam ne mooy seen bopp yi wa arjulakum kanta seen tànk yi moom na ngeen ko raxas ilal ka'bayni ba ci ndejoor yi léegi ba ci dej joor yi wa in kuntum junuba loolu nag lili moo doon wax ci wàllu njàpp léegi nag muy ñëw nag fii di wax ci wàllu li nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu ti li jàll ci wàllu janaaba sangu janaaba loolu it insha allahu taala war nañ ci taxaw mu ne wa in kuntum junuba bu ngeen nekkee ñoo xam ne nag da ngeen a am da ngeen a am janaaba mooy koo xamante ne amaana dafa géntoon dafa tëdd gént bi mu yeewoo góor goo xam dafa gént bi mu yeewoo gis ne ah yéreem bi tak na man mani yu mooy lii moom mani yu la te moom dafa géntoon même bu dee fàttalewu kook lenn te da doon nelaw dañuy xam ne lii moom mooy du koo gént wala rek mu nekk koo xam ne junuban moo xam dafa toog di xalaat ba nga xamante ne nii ci la di xalaat ndaw suy xalaat ay say góor wala vice versa góor guy xalaat loolu ba di nga xamante ne nii man yu ku nekk ci ñoom ñaar génn mu ne fayin kuntum junuba bu nee na da ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen am janaaba fattaharu na ngeen laablu laablu gi nga xamante ne nii mooy gu jéggi dayo ga mooy na ngeen sangu seen yaram lu yépp na ci lu ndox maj ak dee wa in kuntum marda bu dee nag da ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen a wopp da ngeen a feebar aw ala safar wala ngeen nekk ci kaw tukki aw jaa wala mu dikk ahadun kenn ci yéen ahadun minkum kenn ci yéen minal ghaa'iti ca wanag wa fa nga xamante ne nii mooy ca wanag wa aw lamastumun nisa wala ngeen jote ak li nga xamante ne mooy seen soxna yi aw laamastumun nisa loolu dina ñu ci ñëw te ñi nga xam ne lañu jàpp ne noo laamastumun nisa bii laal jigéen lay wax mooy laal rek laal ni ak sa loxo kon aw laamastumun nisa waaw walla boo ngeen nekk ñoo xam ne dangeen a laal ci jégg dayo ca laal nga ngeen laal jigéen nga te lool kinaaya la en général arab yi bu ñu bëggee wax li nga xam ne mooy sëy bari na noo xam ne noonu lañ koy waxe comme jaama ar rajulu imraata nit kii daal na jaamaa mooy daal dina ñuy jote loolu sëy lañ ci jublu wala mooy comme ci alwatu mooy li nga wax yooyu yépp ay kinaaya la ay baat la yoo xamante ne nii aw laamasa tamit loolu tamit am ñu bari ci boroom luga ak ñi nga xam ne mooy fuqaha yu noonee lañ ko déggee xilaafan lil al imam ash-shafi'i almuttalibi muhammad ibn idris rahmatullahi alayhi wa radiyaan mun nag mu nga raw laama sumu nisa wala ngeen jonjoo ak ñi nga xam ne mooy seen soxna yi seen jigéen ñi de falam tajiduma ba ngeen ko defee nag mooy yii trouvé wu ngeen ndox moo ana lu ñuy def mu ne fa tayammamu bu boobaa na ngeen jublu sa'idan pak tayyiban boo xam ne bu laab la ngeen def ci lan mooy ngeen war a nekk ñoo xam ne nag dangeen ngeen di tiim famsahu bu boobaa nag nii ngeen koy defe seen laab lu googale famsahu wu ngeen masa bi wujuhikum ci seen xar kanam yi wa aydikum min ak ki li nga xamante ne nii masaa leen seen xar kanam yi ak li nga xamante ne mooy seen tenq yi seen loxo yi minhu ca pàkk bu bu sell boo bële ngeen jublu duñu waroom nag ne maa yuridullah ne boroom bi tabaraka wa taala moom nammul li yajala alaykum mu def ci seen kaw min xarajin ci xat-xat walakin waaye li am ba des mooy yuridu li bëggal leen ko mooy li yutahhirakum mu daal di leen laabal ba ngeen laab wala yutimma ni'matahu alaykum waaye it ngir mu daal di matal li nga xam ne mooy xéewalam gu yaatu gi alaykum ci seen kaw la'allakum bu ko defee tashkuruuna ngeen man koo gina di sant moom boroom di tabaaraka wa laaye bi nag lii la kon dañ ciy yemani ndii léegi nag dugg nag ci wàllu li nga xam ne mooy nag li nga xam ne moom lay wax nga xamante ne yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salaa bu ngeen jógee jëm ca julli kon loolu mooy kon jàpp gi kañ la ko digle mooy bu dee li nga xam ne da ngay jug jëm ca julli la ne farsilu na ngeen ni mu gaawe na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam yi loolu lii boroom xam-xam yu bari rahmatullahi alayhim dañu ne lii suñu boroom tab dañuy tënk nag ah dañuy tënk yenn euh, wuute yu bari yi duñu ci dugg wala dañuy junju rek naan lii moo gin a dëgër voilà insha allahu taala ndax loolu mooy rek ci li nga xam ne ñun loolu lañ jàpp sinon keneen ku gis beneen madhab que ne moo gën a dëgër nga ne lii moo gën a dëgër voilà lépp nekk loo xamante ne nii lu tegu la ndax alxilaafu wuti gi moo mu'tabar lu ñuy bàyyi xel la kon nag mu nekkoon mu bari ci yenge idaa qumtum ila salaa bu ngeen jógee jëm ci julli loolu am na ñoo xam ne dañ doon wax ne naan julli mooy jàpp saa boo bëggoon a julli lool daa nekkoon farata ay jamono wala même bu dee na ñenn ñi dañ koo bañ ne déedéet parce que al imaamu anas radiyallahu ta'ala anhu nekkoon xaadimu rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi moom bañ ko ko alayhi salaatu wassalaam moom da jàpp saa bu jógee ci julli taalibe bi ne ko yéen nu ngeen doon def ñu ne ñun benn kese lañ doon jàpp voilà loolu benn <laughs> lu ñuy dàq wax jëlee ne non non non que bi daa ne woon farata bu njëkk que ne saa boo waree jóge julli dangaa war a jàpp ndax xadiisu Seydina Omar bi radiyallahu anhu en tout cas bi ñuy nettali ay mbiram yonent bi alayhi bi nga xam ne keroog xajjatul wadaa naka noon Xaybar tamit mu julli julli yu bari daal di ci benn jàpp léegi nag ñu daal di koy laaj na ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow de def loo xam ne bokkul woon gisoon la nga koy def mu ne lan ñu ne ko dangaa gis nañ la nga julli julli yu bari ci benn njàpp mu ne loolu am dan faalt mu ne maa ko tey def noonu ngir lan ngir da doon wane mooy jawaaz nekk ne lii lu mën a nekk la voilà loolu boo tax ñeneen ñi doon wax wax bu njëkk bi ne loolu daa newoon looloo doon farata ida qumtum ila salaa saa boo jógee jëm ci julli dangaa war a jàpp lool farata la woon ñoom dañuy sukkandikoo ci yu wax jële ñeene déedéedéedéed loolu xanaa manoon la waaye sinon comme que Seydina xar wala ñi naan say daa nekkoon farata am na beneen wax buñ naan daa newoon farata ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam saa bu waree jug jàppi kanta saxaaba yi nekkuloon ci ñoom farata ndax looloo tax Seydina Anas wax lële wala ñenn ñi ne non mooy loolu après la voilà li Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu doon wax loolu après la woon kon nag affaire baa ngi noonu waaye daal li gën a wóor mooy ne affaire bi daal mu ngi noonu ida qumtum ngeen nekk ñoo xam da ngeen di dem jàppi léegi nag loolu mooy bu dee nit ki daa am jàpp kon yonent mi alayhi salaatu salaam leeral nañu ci julleem yu bari yooyu mu julli ci benn jàpp que ne obligé wul nekkul loo xam ne farata la nit ki saa bu amee njàpp moom. même bu jàppam tojul julle beneen julli jot daa war a jàppi loolu du farata parce que jàpp gaa ngi fi suuf que nag mu jàppaat loolu sopp lu ñu sopp la voilà mooy waajal julli gi nga xam ne ci la jëm loolu noonu même bu dee am na xadis bu wax naan ay julli mooy jàpp ci kaw jàpp leer la ci kaw leer waaye loolu noonu par exemple bon loolu <laughs> boroom xam-xam yu bari rahmatullah alayhi dañ ne loolu moom kenn waxu ci kenn salaf yi wala la war a doon waaye du du boo xamante ne nii bu bu leer la bu sax la bu jógee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy tajdiidul wudu di yeesal njàpp ne fekk yow am nga njàpp nga yeesal waaye loolu mën naa nekk nekk na loo xamante ne nii mooy lu ñu sopp la waaye nag nekkul àggul ci farata goo xam ne dañ daan la foog nga jàpp ngir yow nga door a wan a julliwaat même bu dee am nga jàpp kon daal way ida mi ila salaa mooy bu ngeen jógee jëm sa julli fekk amu ngeen jàpp ah boobu nag fasilu na ngeen raxas bi wujuhi wa fasilu wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam yi kon nag suñu boroom fii mooy daa tudd yi mu tudd xar kanam lañuy raxas baaraamu loxo yi ci tenq yi jóge ci baaraam yi xàll ko comme li mu waxoon ne woon xallil baynal asabi' daal di xàll li nga xam ne diggante baaraam yi de kon nag mu ngi noonu ba ci concu yi léegi ginnaaw gi mu daal di tudd li nga xamante ne nii wuju xar kanam gi loxo yi ak li nga xamante ne mooy masaa bopp bi ak raxas li nga xamante ne nii mooy ñaari tànk yi ba ci dejoor yi loolu mooy yi nga xam ne yii moom boroom xam-xam fuqaha yépp rahmatullah alayhim ñooy d'accord ne lii moom ñooy ay farataay njàpp léegi nag est ce que am na yu ci yokk ak yooyu foofu la wute bi nekk ci seen biir insha allah bii di ñëw dinañ ñëw wax yi nga xam ne daal moom lañ gis ne moo gën a lëng wallahu taala ci farataay wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad